Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañu juróom-benneelu xadis bi muy xadisu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallaahu anhu tey ñu war a continuer ci xadis set bi kon al-Imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne woon wa an abi hurayrata abdirrahman ibn sakhrin radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha taala la yanzuru ila ajsaamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila quluubikum rawaahu muslim rahimahullah kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a muy indi kon juróom ñaareelu xadiis ci bunt bi nga xam ne mooy bunt bu njëkk bi di wax ci di sellal tey teewal yéene yi ci li nga xam ne mooy ci mbooleem suñu jëf yeeg suñu wax yeeg suñu état yeeg yi ak li nga xamante ne nii ñëw yu nëbbu yi mu indi xadiis seydina abu hurayra mu ne wa an abi hurayra mu ngi jële ci seydina abu hurayra loolu eh, looloo doon dakkantalam waaye na la tuddoon boroom xam-xam yi dañ cee wuute wuute yu bare bare bare al imaam an-Nawawi nag rahimahullahu taala daa bokk ci ñi jàpp ne eh, Abdurrahman la tudd ibn Sakhr waaw kon mu ne Abdurrahman mooy Abdurrahman la tuddoon di jaamu yàlla mi fees dell ak yërmande ibn Saxrin di doomu ku ñuy wax Saxr am na ñu ne lii mooy li gën a siiw lu boroom xam-xam la Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu ndax Abu Hurayra mooy bàyyi muus mu ndaw mi voilà yonent ma lay moo ko doon di ko dàkkan naa ko Abahir yaa Abahir yow bàyyi muus mi voilà muy Seydina Abu Hurayra léegi nag ñu ëpp dañ ne Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu noonu la tuddoon neena mu ne qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa neena inna allaha ta'ala borom bi nga xamante ne nii de kawe na te yéegut laa yanzuru ila ajsamikum borom bi new du xool bukk li ko yitteel du seen yaram yi ban couleur nga yor lool lool lool bu mbiru yàlla faalewul loolu du looloo ko yitteel ci jaam moo tax mu ne du xool seen loolu de du loolu lay tenir en compte wala ila suwarikum waaye du caagante ne ban couleur ngeen yor ban melo ngeen am ban melo bo loolu borom bi du loolu lay xool ci jaam yi walakin waaye li am ba des li muy xaar ci jaam yi te moom lay xool ndax baax le nañ ko déet ya ndax yàqule nañ ko mooy ila qulubikum li muy xool te moo ko ëppal solo loolu sax am solo mooy seen xol yi waaw est ngëm yàlla gam bëgg ngeen ame ko ame ngeen ko yaakaar yàlla di wéeru ci yàlla di sukkandikoo yàlla képp est que mu ngi ci yéen di yaakaar yàlla képp est-ce am ngeen te dañ ko wéetal loo leeray xool wala boog lan moo xam ne ak nifaaq wala ak kufru wala ak kéefër est yooyu lan moo ci ne borom bi loolu lay xool waaw mu ne xadis bi rawaahu daal dina koy solo muslim daal imaamu muslim ibnu al-Hajjaj ibnu muslim al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahmatullah alayhi kon xadis bii nii ci gàttal kon euh, yonent bi alayhi salaam dañu ciy xamal ne borom bi tabaaraka wa taala nekkul na yow euh, ñun ñaa ngi naan yaay miis. loolu doy na ca yàlla wala aka aka rafet aka ah, boo ko gisee ni mu leere loolu loolu déedéet loolu nit ñi xamuñu ko leer ñoom fii mu ne commencé xeesal sax wala commencé leer xees noonu rek di diwa yenn yi tey lekk-lekk bu baax ñu naan waa ji ah, moom de ni mu leere déedéet loolu du leer loolu du leer boobu de leeru xol moo tax ñuy wax waaw moo tax boroom bi am nañu ko keroog naan xol moo ëpp solo dëgg la waaye waxoon naa lépp suñu doomu jamono naan xol kese am solo de solo moo am solo waaye it euh, gisoon nañ yonent bi sa sàmp hadis la bu ñuy gisaat gisoon nañ ko ci arba'ina yi waaw te ne bu baax li ci biir bu baaxee li ci biti day baax waaw li ci biir bu baaxee euh, baaxee li ci biti day baax inna fil jasadi mudgha idha salahat wala idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa fi al qalb waaw yeneen tubaab yi saa saa ma ko wax awa alaa waa wii alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa inna nekk na ci dam yaramu doomu aadama mudra aw dog goo xam ne ah morso dog boo xamante ne nii idaa salahat wala idaa salahat bu yëwénee bu baaxee salaha al jasadu kullu wala salaha al jasadu kullu yaram bi yëppay baax wa idaa fasadat waaye bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram bi yépp mooy yàq alaa wa alaa yëgle ma yëgal leen que loolu alqalb mooy mooy xol mooy xol voilà mu ngo mooy li ëpp solo te fa la nekk moo tax comme que ëpp solo ngëm yàlla foo koy place mooy xol waaw i'tiqadun bil qalb waaw pas-pas la booy pas ci sa xol waaw waaye wa amalun bil jawaarih wa talaffuzun bil lisaan loo xam danga koy wax ci làmmiñ amantu qul amantu billahi thumma istaqim waxal ne gëm naa yàlla te coow wooral ci loolu le sa xol fas ko waaye say cër di ko jëf kon nag loolu mooy hadis bii di fublu sa borom tabaaraka wa taala comme que sol xol moo ëpp solo loolu tamit moo tax bakkaar yi nga xam ne bakkaaru xol la moo gën a garaaw te yooyu ñoo mën a dugal ñooy bakkaar yi nga xam ne ñoo mën a dugal nit safara du fa génn waaw ay kibriya rëy waaw ñépp ay tuutal nit ñi iñaan yooyu ay ay feebaru xol la waaw léegi nag li koy faj mooy alquran ak sunna ndoxum alquran ak sunna Eh, bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon nag ñu jàll ci hadis bi ñu déglu al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon muy wax ci hadis numéro huit hadis bii nii mooy hadis bi nga xamante ne nii eh, mooy juróom-ñett voilà mu ne wa an Abi Muusaa Abdillahi ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an rajulin yuqaatilu shajaa'atan wa yuqaatilu hamiyyatan wa yuqaatilu riyaa'an ayyu dhaalika fii sabiilillah faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya al-'ulyaa fahuwa fii sabiilillah muttafaqun alayhi kon xadiis bi nii mooy bi nga xam ne moom la al imaam rahimahullahu taala daal di indi mooy xadiisu saydina abu muusa al ash'ari radiyallahu taala anhu eh, wa arda moo tax mu ne wa an abi muusa looloo doon dàkkantalam abu muusa waaw mooy loolu la gën a siiwe muy abu muusa waaye loolu du turam abu muusa dàkkantalam lool waaye mu ngi tuddoon mu ne abdallah abdillah ibn qays waaw muy abdallah di doomi qays waaw muy abdallah ibn la tuddoon di abdallah di doomi qays al ash'ari al ash'ari bokkoon ci ñi nga xamante ne ñooy ash'ari ñi nga xamante ne nii ñoo euh, sosoo fële ca yaman la aw waaso wu mag la woon wu ñu xam te bari te bari ay qualité te baax yoo xamante ne nii ñoo nekkoon fële ca yaman muy abu musa al ashari yu bokkoon ci euh, ku fa bokk la ñaal al ashari bu dee ñu bari euh, ñu ne al ashaira waaw léegi nag mu ne annahu qaal radiyallahu anhu mooy yàlla na euh, borom bi tabaaraka wa taala daal di koy gërëm mu ne su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu nag am na ci yeneen riwaay yoo xam ne dañ ne anna rajulan sa'ala rasulallah dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci riwaaya boo xam ne dane anna rajulan a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne dafa am benn waay boo xam ne ab kaw kaw la daal di ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko lii waaw comme ni nga xam ne ci yeneen riwaay yi nga xam ne moo nekk ci sahih imam muslim na ko noon sahihu al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala nga xamante ne benn bi dane qaala a'rabiyyun lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala dafa arabiyun ab kaw kaw li nabi laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw laaj ko lii nga xamante ni moom la moom lañu war a gis waaw Allahu akbar ah kon nag mu ngi noonu kon kii dafa dikk dafa dikk te kaw kaw la mooy dëkkul ci dëkk bi waaw kon mooy laaj bi da ñor fu sori la jógee ngir ñëw ci àll bi ñëw laaj yonent bi alayhi salaam ci li nga xamante ne nii mooy ah mooy mbiru diine léegi lii nag mooy li gën a dëgër parce que am na yeneen ñoo xam ne <laughs> dañ ne noo ah Zeyna Abu Musa ci boppam moom moo laaj <laughs> waaw <laughs> waaye loolu loolu euh, euh, day wane lim ne jaa arabiyun rawal rajulun arabi loolu day wane ne ndax Seydina Abu Musa du arabi waaw day wane ne loolu euh, insha allahu taala mooy euh, que ne euh, mooy <laughs> mooy mooy benn kaw kaw la waaw léegi dafa ñëw ne an shajaa laaj yonent bi alayhi salaam ci question wu waaw góor gi nga xamante ne nii nit ki nga xam ne day xare di xeex sajaa ngir wane njàmbaar ngir ñu ne oh sawaay moo jàmbaar waaw sawaay daal moo di Zorro sawaay moo di Superman moo mën a xeex waaw mu ne wa yuqaatilu hamiya am na ci yeneen dane war rajulu ar rajulu yuqaatilu lil maana war rajulu yuqaatilu lil zikr mooy koo xam ne ay façon lañ wala muy benn nit ki wala rek tari mais yonent ma ne saa saa mu nit ki nga xam ne dafa ñëw di xeex ngir waneeg njàmbaar wayu xaatilu xamiya wala nit kooku wala boog mu ñëw di xare ngir fii laa bokk dañ maa laal waaw mooy xamiyatul jaahiliyatil uulaa da xamante ne nii dara fii laa wax ah <laughs> man daal dañ maa laal waaso wi ma bokk képp ku ñu ku ñu laal nit dees na la ko yekkal waaw te nag laal nañ ñu fan ñu xam ne ñun kenn duñu laale noonu ah ñii xanaa dañ ñoo réere façon yooyu yëpp loolu mooy xamiya ak di mer ci loo xamante ne dara saw askan kese lañ laal. askan nag tekkiwul bu deret kese na communauté ba nga bokk mooy ba ngay askane sa bokk boobu ne man ak joolaa laa loolu waaw joolaa yi lañ laal wala boog man maa ngi dëkk ca ab ëpp lëbu laa ëllëg lëbu fii ci caaray géej. voilà léegi ñun lañ laal waa Thialé dinañ xam walla rek nga ne ñun waa Dakaaru Dakar lañ laal cette région xam nga noonu du obligé wu ñoom ñoom ñu bokk waaso mooy façon yooyu yëpp wala commune loolu day ñëw ba ci sax suñu ci biir l'islam bi eh, képp koo xam ne yow bu ñuy wax ci l'islam di wax yonent bari sa sam sa yoon newu ci waaye bu ñu waxee yow nee nga tariqa ba nga bokk ngeen bëgg a rey ka wax parce que kooku xamiya la yàlla taxul parce que bu yàlla taxoon yonent bi alayhi salaam sëriñ boobu tudd wal iyaadu billaah lii sax waru ma koo mooy euh, que ne sëriñ boo tudd mooy comparé naan yonent daan waaye sëriñ boo tudd la mu la mu ci ay ay ay ay ay ay tet ay ay ndox yu génn ci géej yu yonent bi alayhi salaam ci loolu la am gis nga ngelaw yu bu ëppee géej ba am ay brise matinale euh, ay façon euh, ndox yu sew di génn di laal nit ñi léeg-léeg nga koy xaw a yëg wala ci kër yi mu lu mel noonu moo laal sëriñ boobu ngay wax ci géej yu yonent bi alayhi salaam ñu wax yonent bi alayhi salaam sa yoon new ci telewulaa ndékki ba suur telewulaa dox sa mbir ñu laal sëriñ ba nga da ngay askaneloo te moom léppam ci yonent bi alayhi salaam la ko jël te dundam yépp ci la ko seeyaloon ci dund yonent bi alayhi salaam akum ñu wax yonent bi saa salaam lu ñaaw waxu ngeen dara li gën a metti mooy dañoo rek ñu wax sab sëriñ nga tëb naan jihaad ji jekki na waxoo dëgg de xam nga ne jigaan benn jihaad jëful waaw kooku xam yi yàlla waaw waaw kooku du dara ñoo xam ne ba la ñoo yëngu rek ñu ne ñun tariixa sàngam lañ bokk ñu laal leen waaye l'islam bi yow man nga cee def lu ne seen yoon newu ci waaw wala ñu ne suñu dëkk suñu dëkkub sëriñ lañ laaw waaw sa dëkkub sëriñ daa mën a màgg ba mel ni makkatal mukarrama ba madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam ah waaw kon loolu lépp mu ne ar-rajulu wa benn waay nag moom yuqaatilu kon hamiya waaw muy xare parce que moom daal moom hamiyatul jaahiliya fii la bokk daal affaire euh, askan askan wi laa bokk laal wala fii laa bokk nii ak nii voilà wa yuqaatilu riyaa mu ne wala moom mu nekk koo xam ne day xare. ngir gis tël waaw fii day xare kese ngir lan galon yi nga xam ne moom lañ koy takkal mooy médaille ya muy collecté oh waaw nga gis ko muy collecté këram néegam daa am salon bi fa la teg galon yi croissant d'honneur yi fa leen teg bu ci nekk mu ne bii Charles de Gaulle ma ko joxoon bii waaw nangama ci sàngam bi on l'a décoré c'est le président de la république c'est le chef d'état-major des armées yooyu ko neex mu rangale leen mission yi muy dem Congo aux Nations unies kat yooyu yi koy kese waaw fu ne mu lu kii rek mu dem casque bleu la ngir fu ne c'est le secrétaire général de l'ONU waaw euh, Antonio Guterres moo ko takkal wala wala Kofi Annan wala wala waaw moom yooyu ko neex wala c'est le président Bush voilà George père wala fils de père ñoo ma ko takkal wala le président Wade moo ma ko takkal wala Sall moom yooyu ko neex bëgg ak gis leen ma bu ko defee bu ñuy tudd di tudd moom ak njàmbaaram mu ne yonente waaye saa saa waa kii xare loo ko ngir ñu gis ko ak fii laa bokk dinañ xam ne ñun ñoo di gëriyee wala man kenn du ko waxati léegi nag waa ji ne we ayu zalika fi sabilillah mais ana kan ci ana kan ci ñii nii ana fan ana kan ci cause de guerre yi ana kan ci raison yi ci ñii tax nit ki xare yi ma fi lim njàmbaar fii laa bokk ak tamit bëgg gis leen ma mais kan moo ci nekk ci yoonu yàlla xam nga wax naa la sànq am na ci waaye boo xam ne dane ar rajulu yuqaatilu lil maghnam euh, nit ki euh, ba léegi imaamul Buxaari rahimahullahu taala ci kitaabu fardul xumus mu ne foofu waa ji euh, Seydina Abu Muusa mu ne qaala a'raabiyyun lin nabi dafa am benn kaw kaw ñëw ñu yonent bi sallallahu ne ko ar rajulu yuqaatilu lil maghnam waa ji nga xam ne moom day xare ngir am am koom butin de guerre war rajulu yuqaatilu li yuzkar ak góor gi nga xam ne moom day xare ngir ñu koy tudd am am turam mu amum siiw renommam tare ñëpp di ko tudd naan c'est le guerrier du 14 septembre voilà mille neuf cent nangam ak nangam wala deux mille sangam l'homme du 18 septembre wala yu mel noonu waaw ngir ñu koy tudd wayu xaatilu ba pare keneen moom wala moom muy xare li yuraa makaana ngir ñu gis moom galon ban la statut la la la la la la ci armée ndax maréchal la oh commandant mm, waaye maréchal de de de nangam du Sénégal wala yu mel noonu wala de France wala yu mel noonu wala titre yu mel noonu le waaw léegi <laughs> léegi mu ne kan moo nekk ci yoonu yàlla <laughs> voilà mooy yooyu yëpp la léegi yonent bi alayhi salaam nee na bi waaji laajee lii njàmbaar fii laa bokk ngir gis gis leen ma ayu zalika fi sabilillah waaye yonent bi alayhi salaam nii kan kan kan moo nekk ci yoonu yàlla yonent bi alayhi nekk nekku fi naan ko kee dana fa qaala rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ne la déglu leen alladi bi nga xam ne ki borom bi jox kaddu yi nga xam ne ñoo matale te ñoo mëdd nga xam ne leen na wax ëmb lépp mu ne man qaatala képp koo xam ne dafa xare dafay xeex li kër këri di yëngu li takuna ngir mu nekk kalimatullahi kadduk yàlla hiya moom al ulya moo féete kaw lu dul moom fa huwa kookee fi sabilillah kooku moo nekk ci yoonu yàlla lool kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon daal xare yépp benn mbir la bu la fi ay fii di mbubbalante seen kii yeeg walla seen mobilisation yi loolu lépp yàlla xam na kii xare daal li takuna kalimatullah kaddu yàlla hiya moom al ulya mooy féete kaw leneen lu moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla al ulya mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma dane kalimatullahi la ilaha illa allah waaw mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu dane kalimatul li nga xamante ne nii mooy kalimatul euh, laahi boobu yonent bi alay saa saam di wax du dara du laa ilaha illa mooy képp ku xeex ngir kàddu boobu baat boobu samp ci kaw suuf amul buur bu jara jaamu amul buur bu yelloo ñu koy jaamu waaw illa allah ku dut borom bi tabaraka wa la loolu nag du ay wax kese déedéet du ay slogan kese déedéet mooy damay pare li nga xam ne allah mi nga xam ne moom dong lañu war a déggal moom dong lañu war a jaamu moom dong ñu war a tëralal ay at ñu koy topp moom kese moo ma mën a wax kon jaaral fii moo am sañ-sañ mooy ci am prérogative tegal ma sama dund gii nan laa koy mënee nan laa koy doxale mu ngi noonu loolu la laa de tekkiwul damay toog fee la ilaha illallah waaye bon ñu on est des ah voilà en matière de politique moom euh, ñun ñooy xalaat c'est la constitution napoléonienne napoléonienne xaw ma lan napoléonienne ala ñoomin kii yu Montesquieu yi yooyu la doxal. léegi nag après ka doo kooku loolu déedéet yow ba léegi kon sax laa illa allah des na loolu la Mawlana Ibn Abbas wax radiyallahu anhuma ne loolu mooy kalimatu laa ilaha illa allah voilà ku te loolu mooy lan mooy justice mooy waxoon naa la li alquran waxoon zalika bi anna allaha huwa alhaq boo gisee daa fekk ne yàlla mooy dëgg dëgg la bëgg mu taxawal fii waaw ci kaw suuf foo gis xeex boo xam ne noobul dafa noobul mooy dëgg la ñuy taxawal kooku noonu xeex boobu boo ci man da jàpp yow na sa xol ne bu ko defee nga mel ni ku ko def waaw mais bu dul bii rek ak peinture buñ ko mën di peinture mbubb buñ ko mën a solal boo xamante ne nii leneen la mbubb diine la mooy dara xeexu caaxaan la buñ peinture diine kese waaw ak ku ko mën di def ak nu mën di toll ak ku mën di doon changé wu dara waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leer te yenn yi mooy comme li ma doon wax yooyu moom fee ñoo la koy wax nit ñoo xam ne bu ñuy xotti ormaay l'islam ormaay alquran yëngalu leen waaw bu ñu laalee fañ bokk ñu def loolu mooy mooy mooy mooy mooy dalil bi gën a mag ci xam yi leen dugg dañ koo mbubbal nag li nga xam ne peinture l'islam waaye borom bi moom.